rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadus Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalus salaati wassalaam fi albaabi raabi' baabu sidq arraabi' an abi saabitin wa qiila abi sa'iid وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف رضي الله تعالى وهو بدري رضي الله عنه وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى بصدق بلغه الله منازل الشهداء ballagahu allahu manazila ash-shuhadaa'i wa in maata ala firaashihaa rawaahu muslim rahimahullah kon al imaamu Yahya ibn Sharaf rahimahullahu ta'ala ñu nekk ci Riyaad yi ba léegi euh, nekkoon nag ci garabu as-sidq nekkoon ci tooloo yële yu way ñu sell ñi ñu nekkoon nag ci garab gi nga xam ne mooy garabu dëggu mu ne ar-rabi' ci jotaay bi ñu génn euh, gisoon nañ xadiisu nettali Abu Sufyaan bi nga xam ne euh, Mawlaana Ibn Abbaas moo ko jële woon ci moom euh, bi nga xam ne ci la leen Hiraql azimu Ruum doon leen laaj ana lan la leen yonent boobee di digal alayhi salaatu wassalaam léegi nag xadiis bii ñu gis tey mooy xadiisu numéro cinquante sept juróom fukk ak juróom ñaar al imam mu ne ar-rabi'a bul fàtte ne bi bunt bi moom daa commencé di def fal awwal hadis bu njëkk bi as-sani as-sadis ar-rabi'a ar-rabi'a mooy ñeenteel bi ñeenteelu hadis ci bunt bi mais bu téere bi yëpp bañ tàmbaleeg léegi mooy juróom fukki hadis ak juróom ñaar di cinquante sept hadis mu ne an abi Saabit xadiis bi mu ngi koy jële ci bàyyi Saabit loolu daktantal la woon am nañu wax loolu waqiila mu ne am na ñeneen ñu ne déet bàyyi leen Abu Saabit joojale waaye wax leen Abu Saïd mooy Abu Saïd waaw am ñu ne Abu Saïd waqiila Abil Walid am ñeneen ñu ne Abul Walid lii la ci Seydina An-Nawawi wax mu ne Sahl ibn Hunayf am na sax ñu ne Abu Abdillah voilà am na ñu ne kon nga am am na ñu ne Abu Sabit la am ñu ne Abu Sa'id am ñu ne Abul Walid am ñu ne Abu Abdillah am na sax ñu ne Abu Sa'din loolu lépp ah am na tamit ñu ne Abu Adi voilà gis nga yooyu yëpp ay dàkkantalam lañ ah ci wute ñenn ñu ne lii la ñeneen ñu ne lii ba mu mat loolee boo ta boo compter Abu saabit benn. abu sa'id ñaar abu sa'd nga am ñett abu abdillah ñeent abul walid juróom abu adi di eh, juróom benn kon ci ay wax ñu ne loolu moo doon eh, dàkkantala moom seydina sahl ibn hunayf radiyallahu ta'ala anhu ibn wahib ah nga xamante ne nii ci al waa lamsaar la bokkoon mm, ci waa aws rahmatullahi wa radiyallahu taala anhu moo tax mu ne Sahl ibn Hunayf ah du Hanif de bul wax Sahl ibn Hanif déedéet du Hanif Hunayf waaw Sahl ibn Hunayf ah kon wa qiila Abul Walid Sahl ibn Hunayf wa huwa Badri mu ne moom nii nag Badri la woon Badri mooy lan waxoon nañ fi ne bokk doy na ci ci ci tagg ñu ne kii moom shahida Badra waaw moom fekke woon na Badr mooy xare Badar bi nga xamante ne nii. Euh, moom euh, mooy euh, xare bu mag ba rek ba nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam tuddoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn ci la njëkk laaleeg ñi nga xam ne ci waa Quraysh keroog foofule ca Badar moom nii fekk woon na ko ni noonu moom fekk woon na ko waaw waaw <laughs> fekk na nag xare yu mag yëpp waaw moom fekk na xare yi moom Seydina Sahl ibn Hunayf mi radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw lépp lu yonent bi alayhi salaatu salaam xare rek ah bépp moom shahidal mashahida kullaha waaw bépp bu yonent bi alayhi salaatu salaam dem xare fa ak ay noonam Seydina Sahl ibn Hunayf mi mu ngi woon ci wetam radiyallahu taala anhu wa ardaahu kon mu ne wa huwa badri mu ne tamoom nag ci waa Badar la bokk anna nabiyya kana yonent bi alayhi salaatu salaam de nee na man sa'ala Allah tabaala ta'ala bi sidqin ah mu ne képp koo xamante ne nii dafa eh, ñaan borom bi tabaaraka wa ta'ala dafa ñaan borom bi tabaaraka wa ta'ala bi sidqin ci dëggu waaw dëggu borom bi tabaaraka wa ta'ala mais mooy ash-shahaada waaw man sa'ala Allah ta'ala loolu euh, euh, amaana riwaay bi ma yor ñoom ñoo ko sotee parce que euh, te loolu sax la parce que saxiixu imaamu muslim rahmatullahi alayhi moom mu indi xadiis bi voilà moo tax ca suuf mu ne axrajahu mu ne lii rawaahu muslim lii imaamu muslim a solo imaamu muslim ci benn bërëb kese la ko solo xadiis bii te foofu mu ko solowee nii la ko waxee pour wax la ne. xam nga sànq bi may jàng gisoo ma ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala annahu qaala anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man sa'ala allaha ta'ala bi sidqin ballaghahu manazila ash-shuhada loolu noonu version bi ma yor ci euh, mooy bu këyit bi bi ma yor moo ko def sinon bu dee euh, li nga xamante ne ni version papier bi moom leeral na affaire bi voilà non version papier moo wax mooy këyit gi moom waaye ne man sa'ala Allah rek bi sidqin waaye version yi ma ci yor yëpp ci wàllu électronique moom bi ash-shahadata ci ñëw te loolu mooy dëgg te loolu moo nekk sax imam Muslim mooy ne ñi nga xam ne ñoo def euh, bi ma ci yor ci këyit ñoom ñoo sute voilà problème impression la sinon bu dee moom imaamu Muslim nii la ko indee pour wan la ne kon man bi ma yor la mu ne haddasani ci baabu kitaabul imaara wala moom kitaab la def léegi shurah yi def baabu istihbaabu talabi shahaada fi sabilillahi ta'ala mooy buntu al imaara jiit njiiteeg yooyu. mu ne moom haddathani Abu Tahir mu ne Abu Tahir moo ñu nettali léegi nañ bañ a taxaw foofu wa Harmala ibn Yahya wal lafdu li Harmala qaala Abu Tahir akhbarana wa qaala Harmala haddathana Abdullah ibn Wahb qaala haddathani Abu Shurayh anna Sahl ibn Abi Umaama ibn Sahl ibn Hunayf haddathahu an abiihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man sa'ala Allaha ash-shahaadata bi-sidqin ballaghahu Allahu manaazila ash-shuhadaa'i wa in maata ala firaashihi wa lam yadhkur Abu Taahir fi hadiithihi bi-sidq voilà nii la ko al imaamu Muslim mi nga xam ne moom la ko imaamu Nawawi moom version bi la ci indi sinon du moom kese ko solo sinon al imam mbokk taalim Abu Dawud daal na koy solo na ko noon al imam at-Tirmidhi ak al imam an-Nasa'i ak al imam Ibn Majah al-Qazwini rahmatullah alayhim ñoom ñii ñoo ko solo waaye kon euh, loolu c'était pour lijjanti ne suñu version papier biñ ci yo téere biñ ci yor ma man sa'ala Allah ta'ala bi sidqin lool daa am lu mu sute voilà kon yeneen Sayyidina Sahl ibn Hunayf mu ne anna nabiyya kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam de waaw hein xaala nee na man saala allah képp koo xam ne dafa ñaan boroomam dafa ñaan boroom bi tabaaraka wa taala shahaadata waaw mooy mu nekk shahid boroom bi may ko darajaay martyr ci yoonu yàlla mooy faatu ci yoonu yàlla waaw waaw ci yoonu yàlla te yàlla tax bien sûr looloo tax ñuy wax sinon waxoon nañ la mos te yonent bi saa saam gisoon nañ ko ci hadiis Seydina Abu Muusa al-Ash'ari yu ca ca buntub Ixlaas ah ci ci ci ci e, di di di di di di sellal tey teewal yéene ah ba mu laajee ne yonent bi saa saam dañ koo laaj ani rajuli yuqaatilu hamiya ah wa yuqaatilu shajaa wa yuqaatilu li yura makaana ah wa yuqaatilu riyaa faman fii kitaabi fii fii sabilillah qaala man qaatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah loolu gisoon nañ waaw mu ne dañoo laaj yonent bi saa saa ne ko nit ki kat léeg-léeg dañuy ñoo xam dañuy xare waaw dañuy xare waaye li tax ñuy xare mooy eh, ngir ñu wane seenum njàmbaar foofu wala ñuy wane parce fii lañ bokk dañ leen a laal te ñoom ñooy askan sàngam kenn du leen laale noonu wala hein wala dañ leen a te ci yu bari yoo xam ne teguwul ci dara lu dul seen seen gré rek waaw dañoo rëy jàpp nañ ni keneen ku le ak ñoom yenn yi sax ñu jàpp ne ñii du suñu ndaw la waruñu woon a wax lii wala waruñu woon a defal lii takk xare waaw mu ne ñenn ñi nag moom li ñuy def mooy moom day xare riyaa ngir ngistal waaw léegi nag kan moo nekk ci yoonu yàlla yonent bi saa saa ne man qaatala képp ku xare li takuna kalimatullahi hiya al-ulya ngir li nga xam ne mooy kalimatu la ilaha illa allah loolu mooy féete kaw ah, mooy féete kaw noot leneen lu dul moom kooku moo nekk ci yoonu yàlla kon nag bien sûr fii bu ñuy wax man sa ala képp ku ñaan yonent bi saat saam mu ne képp koo xam ne dafa ñaan de waaw allah boroom bi nga xamante ne moo kawe te yéegul ah bu dee ci riwaaya eh, imaam muslim bi nga xam ne noonu la bokk bu wuteeg suñu këy gi ashahadata waaw mooy martyr am darajaay martyr yi nga xam ne borom bi ba mu woo waxee nabiyuuna yi ñu ngi ko doon wax ci jotaay bee ñu génn ah ñi nga xam ne an'ama Allahu alayhim minan nabiyyiina ah wa shuhadaa voilà nga xamante ne nii kon ñooñee nga xamante ne nii ñoom la borom bi xéewali fi defal teraanga yu rëy ya waaw yu yaatu ya te màgg waaw ñoo ñële ah, mooy ñi nga xamante ne nii ñim ci teg mooy ak ñi nga xamante ne nii mooy shuhadaa yi waaw waaw ah, wow allahu akbar non siddiqina yi damaa fàtte voilà maa ngi soto siddiqina yi ulaika alladina non fa ulaika ma alladina voilà fa ulaika ma alladina an'ama allah alayhim min annabiyina wassiddiqina washuhada'i dooru indi wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ci suratu nisa ah borom bi ne képp ku waman yuti allah wa rasul war rasul képp ku topp yàlla tabaraka wa taala war rasula ak ndawam bii di sayyidina ahmad sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku dina ko leer ne ñoo ñee ne ko ñoo def loolee fa ulaayka gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawe yu yañu nga xam ne moom la ñu incarné ñooñu de ma alladina dinañu ànd ak ña nga xam ne an'ama allahu alayhim ñoom la boroom bi xéewale min annabiyina ci yonent ya alayhim asalatu wassalam wa siddiqina ak way dëggal ña nga xam ne ñu ngi ci kitaabu sidqi ci baabu sidqi lañ nekk gisoon nañ ko <coughs> voilà bu dóorandi wa shuhada ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy Eh, eh, way seede yi ñooñu ñooy seede la ndax malaaka yi avant ñoom seen borom mooy seede ni ñii dañoo nangu seen deret dafa tuuru te kenn taxul seen deret tuuru lu dul seen borom tabaaraka wa taala wasaalihiina ak ñi nga xam ne ñoo ñu kon nag képp ku ñaan borom di shuhadaa yoo yële bokk ci ñoom ash-shahaada nekk martyr faatu ci toolu xare yoogu yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne ballaghahu Allah waaw ne borom bi tabaaraka wa taala di dina ko jotele dina def mu jote waaw manazil ash-shuhada waaw darajaay wàccuwaayu ah ñi nga xam ne ñooy lee vrais martyrs ñi nga xam ne moom dañoo xare ba dem ba faatu wa in maata même bu dee ne waa jooju ko ñaanoon de moom dafa faatu ala firashihi ci kaw lalam lam far waaw nit la koo xam ne dafa doon ñaan ci dëggu nag moo tax mu ne bi sidqin waaw kanta imam muslim mu ne walam yadhkur abu tahiri fi hadithihi bi sidq comme que dane woon ma euh, ki ma ko nettali haddathani abu tahiri ah ahmad ibn amr ibn abdillah ibn amr ibn sarh al-qurashi al-umawi rahimahullah wa harmalatu ibn yahya at-tujibi mbokk imaamu shafi'i boobu bële al-misri ah doon ànd ak imaamu shafi'i ñoom ñaar ñoo ko nettali waaw moom imam muslim mu ne nag ku dee euh, riwaay Abu Tahir ki mu njëkk cité kooku amul bi sidqin waaye bu Harmala ibn Yahya at-Tujibi rahmatullah alayhima ñoom am na bi sidqin voilà mooy comme que waa ji dafa laaj ñaan boroomam sellal xolam ñaan ko waaye bi sidqin ci dëggu kon lii mooy lëkkaaleem ak suñu dëgg suñu bunt bi waaw mooy képp koo xamante ne dangay ñaan boroom bi yiw doo bëgg def te borom bi xam ne dëggu nga ca ñaan la koy ñaan te bu la ko joxoon doo ci génn parce que bari na ñoo xamante ne nii ñoom dañuy wax rek waaw dañuy mëbët kese bu ma yàlla may lii dinaa def lii bu ma yàlla defalee lii dinaa def lii waaye dara baleen yàlla defalee loolu ñu mel ni dañoo fàtte affaire ba déedéet loolu nag moom du jikko ju baax waaw waaye nag ki nga xam ne borom bi xam ne ne dëggu na ci moom waaw ki nga xam ne hein borom xam na ne moom gaa yooyu moom dëggu na ci ñoom waaw ñooñu nag ñooñee ñooñu ñoo nga xamante ne ni euh, euh, ñoom la borom bi wax minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu allah alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila la borom wax waaw kon nag mu ngi noon de minal mu'minina ñooñu lay wax bi muy wax naan minal mu'minina am na ci way ngëm yàlla yi ca suuratul ahzaab waaw am na ci way ngëm yàlla yi rijaalun ay góor yoo xam ne loolu amul mafhum waaw waaw mooy dëgg la ci wàllu xare la doon wax te bu boobaa mooy góor ñi lay wax ndax jigéen bi duñu leen dem naan leen di leen yóbbu ci xare yi waaye laaya bi ginnaa laar su loolu mooy lépp loo xam ne yiw la yoonu yiw la nit jëloon engagement ak boroomam ne moom de bu lii xewoon jël na engagement yàlla ne dina ko taxaw muy yiw gii yàlla digle kooku day dugg ci laay bi moo tax suñu borom ne minal mu'minina rijalun bu dee ci toolu xare waaw góor ñi lay wax waxul jigéen wa minal mu'minina am na ci way ngëm yàlla yi rijalun ay góor yoo xam ne sadaqu dëggu nañ ma ahadullah alayhi li nga xam ne moom lañ dige woon ak seen boroom ne bu xewee dinañ ko def waaw bu borom bi farataalee xare yonentam bi alayhi salaatu wa salaam woote ni jóg leen wallahi dinañ waaw ñooñ ba lool xewee am na ñoo xam ne ñoom ñoom ñoom ñoom dëggal nañ loolu de borom bi xam ne dëgg googu ci ñoom mu ne nag ñoom ñaari parti lañ ñaari ñaari xaaj lañ fa minhum am na ci ñoom ñoo ñële daal di woon ut ak pacte joxe woon pacte ak seen borom am na ci ñoom ñoo xam ne man qada nahba waaw xam nga man qada nahba day tekki ne nit ki mooy faatu euh, moom euh, qada wëyal na def na li nga xam ne mooy euh, li ko waroon nahba ah moo tax ñenn ñi di ko firee que ne mooy ki nga xamante ne nii moom dem na xare gi ci yoonu to ci toolu yàlla ba faatu kooku moom xamaa nax ba waaw waaye yonent ma lay saab saab ci xadiis Seydina Talha hmm? Talha ibn Ubaydillah bi nettali mbiru Seydina Talha ibn Ubaydillah waaw ci bi muy bi muy bi muy bi muy leeral affaire bii mooy wane ne man xamaa nax ba ah kooku noonu tekkiwul na rek mooy ku faatu déedéet. waaw tekkiwul loolu tax parce que yonent bi alayhi salaatu salaam kaw kaw bi dafa ñëw ne ko yonent bi alayhi salaam man de <laughs> dama lay laaj aaya bii la ko tuddal ne ko suñu boroom de daa wax <laughs> minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa ahadu llaha alayhi waaw am na ci way ngóor way ngëm yàlla yi ñoo xam ne ñoom dëggu nañu boroom bi tabaaraka wa taala ca la nga xam ne moom lañ digg woon ak moom waaw léegi nag euh, ba nim ba waaw léegi ba muy jeex nee na fa minhum man qada nahba waaw yonent bi alayhi salaatu salaam mais kooku kooku ñooñu nga xam ne qad qad qada nahba mooy kan yonent bi alayhi salaatu tontuwu ko parce que daa newoon ci leneen waaw loolu ñu ciy gis nit du da laaj rek fekk boroom xam-xam bi jataayu xam-xam nga laaj rek dañ daa war a tontu ci saasi ah non non non loolu mooy waxi la man daal maa soxla ay wa leen fii tontu leen ma déedéet affaire bi du loolu du loolu ah non <laughs> waaw loolu moom amul da ngay mën a laaj nga toog xaar waaw léegi nag yonent way sa sa waaw daa daa jàppoon mu nekk ci leneen doon wax leneen mu noppi continuer li muy wax waaw ki nga xam ne moom la mu accord ba mu joxe woon pacte ba mu joxe woon ah def na ko de waaw léegi kii ne euh, yonent bi saa saa toog ba ba ci kanam rek ñu gis naa mu gis Seyna Talha ibn Ubaydillah di dugg ci di dugg si waaw ci biir jàkka ji yonent bi saa saa ne ana doon laaj ah ana kan moo doon laaj sànq waa ji ne maa ngi nii de man maa doon laaj mu ne ko hada gis nga kay di dugg si ci jàkka ji mim man qad mim man qad qata nahba bokk na ñi nga xam ne ñoom moom matal nañ waaw waaw lépp lu ñu waroon a def. lépp acte buñ pacte buñ jëloon ak seen borom matal nañ ko kii nii ci la voilà kon ñu xam ci ne nit dina dund moom matal ta faatoogul Allahu akbar loolu nag bu ko nekk kay taxaw naan man de matal naa déedéet li as-sadiqul masduq moo ko moo ko seedeel te wallahi sayyidina Talha ibn Ubaydillah ahadu al-mubashirin bil janna wallahi qad qada nahbahu kama qala as-sadiq sallallahu alayhi wa sallam moom de wallahi matal na moom sayyidina Talha ibn Ubaydillah ah léegi kon mu ne kon kon fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir bu ñu ñëwaatee ci hadis bi ci aaya bi suuratul Ahzaab am na ci ñoom ñoo xam ne ba léegi nag ñu ngi xaar waaw te ñooñu nag wama baddalu tabdila waaw ñoom soppi wuñ ko engagement bañ jëloon ak seen borom ak soppi jamais saa bu occasion yi nga xam ne moom lañ jëloon seen borom taxawee dinañ ko remplir ba mat sëkk waaw ñooñu parce que dañoo dëggu moo tax ñooñu moo tax ku ci gaañu kooku day am darajaay martyr waaw day am darajaay martyr même bu dee ne euh, euh, euh, moom faatuwul ci blalam la faat moo tax yonent ma lay saa saam ne wa in mata ala firaashi waaw waaw <laughs> même bu dee ne moom dafa génn àddina ci li nga xamante ne nii mooy ci kaw lalam waaw mu ne xadiis bii nii rawahu muslim imaamu muslim moo ko solo kon bi sidqin mooy wax ji moo lu taalif yi mooy lépp loo xam ne da ko koo yéene def yoo gisoon nañu ko ci euh, abwa mooy euh, baabul ixlaas yi këne euh, bi yonente may saa saam jógee Tabuk di dugg si ci dëkk bi ne am na ay góor de yoo xam ne ñu ngi biir dëkk ñu ngi biir Medina doxuñu benn jeego sa xu xuusuñu benn xur lu dul ne bépp yoon bu ñu am ñoom dinañ ko am ñu ne mais yonent bay sa sam loolu nag la nekk te ñoom génnuñu dëkk bi mu ne ñoom xabasahumul uzr ñoom gànt moo leen tëj moo leen téye te borom bi xam ne dëggu gi nga xam ne moo ne woon ci ñoom moo tax mu may leen loolu le kon nag loolu moo gili la waaw kon képp ku dëggoog sa borom tabaaraka wa taala bi dëggoog yow nangul la la nga xamante ne nii mooy sa yéene gu sell même bu dee na sax jotoo def la nga xamante ni moom nga yéene woon loolu ci kaw loolu lañ naan yéene moo gën a fuuf jëf waaw gis nañ keroog euh, kii euh, yeneen tubaab saa saam di ko kaw kaw bi laajee waaw mu naan ko al al mar'u man ahabba waaw nit ki day sopp nit ki te mënu def ay jëfam ak yooyu waaw. mu ne ko nit ki daal ki mu sopp lay lay lay lay àndal ba Seydina Anas wax ne man keroog damaa bu ñu kontaane ñun saxaaba yi ndax man damaa sopp si yonent bi alayhi salaatu wassalaam sopp Seydina Siddiq sopp Abu Bakar sopp ki nga xam ne Seydina Omar radiyallahu anhu ma te maa ngi am yaakaar borom bi boole maa ñoom yow qiyaam même bu nee na jëfuma li ñuy jëf loolu loo tax bi sidq ndax sidq dëggu bi nga xam ne moo nekk ci ñoom moo tax borom bi may leen loolu le kon nag yonent bi alayhi moo ñu wax lii moo tax hadis bii nii Seydina Omar radiyallahu anhu da doon nekk da ko doon da doon ñaan borom bi tabaaraka wa taala def ko shahid ci dëkku yonent bi alayhi salaam ci Madinatul Munawwara ah taalibe yu bari daal di jaaxle ne Seydina Omar nan la mën a ñaane lool radiyallahu anhu nekk xalifa mais l'islam bi ubbi dëkk yi ni islam bi lawee moom nan la mën a nekk Medina fii dëkk la boo xam ne ñun yaakaar nañu fii xare dina fi am noon yi dinañu fi fekk ba moom ñu koy martyr am darajaay shahid ah ba pare fii ci dëkkub yonent bi saa saa mooy faatu ci say ci yoonu yàlla ci toolu xare boroom bi kese tax hmm? <laughs> waaye bi nga xam ne ci nañ ko jam ci biir jàkkaay yonent bi saa saa fii yonent bi saa saa noonu taxaw di jiite nit ñi mu génn àddina nga xam ne dañ koo faat ci tool yi mu am darajaay shahid comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di woon leerale ci lañ ko commencé comprendre ay waay lu tax borom bi may ko pourtant ci lalam après bi ko yóbbu ci lalam la faatu faatuwul ci toolu xare waaye borom may na ko darajaay shahid wallahi huwa min ash-shuhada Umar ibn al-Khattab sayyidina radiyallahu anhu lan moo ko may mooy lii yonent bi alayhi salaatu salaam wax man sa'ala Allah ash-shahaadata bi-sidqin ballaghahu Allah manaazila ash-shuhadaa'i wa in maata ala firaashihi même bu dee dafa faatu képp ku ñaan borom bi ci dëggu hein borom bi da dina la may dina la jotale darajaay martyr yi loolu mooy di nga am darajaay martyr seen daraja nga yor mais actes yi ñuy defar ku faatu waxoon nañ ko fan yii martyr bañ koo sang te lool masala wute la ah mais li gën a dëgër laa lay wax waaw wala li ñu gën a jeng ndax beneen bi am na leen bon loolu nañ ci bañ a dugg quoi waaw nañ jàpp rek martyr buñ ko sang ah jàppal ne am na yeneen wax ah voilà léegi euh, ki ki ki am darajaay martyr comme ki nga xam ne dañoo bombardé fi mu ne wala am lu jóge ci kaw dal ci kawam wala ki nga xam ne dafa doon joxe dadoon doon jur doom da doon muusin faas jigéen bi wala ki nga xamante ne nii almabtuunu daa am feebaru biir boo xam ne doo moo ko jàpp ba mu faatu ñun ñëpp yonent bi alayhi ak ki nga xam ne dafa lap ak ñun ñëpp yonent bi alayhi salaatu nee na ñooñu ci xeetam ñooñu ay shahid lañu mooy bi mu ne yéen nan ngeen jàppee shahid yi yéen ci sama xeet yéen saxaaba yi ñu ne mooy faatu ci toolu xare mu ne kon de bu dee loolu kese la kon shahid yi ci sama xeet néew ba ci la leen limale loolu lu bari la ñu bari ci ay xadiis yu wuute yoo xam ne ah, al imaam al xaafis ibn Hajar daal dina koy ndajale tuddoon nañ yooyu yëpp recensé leen ci siira bi c'était juste pour wax ne ah, ñooñu noonu buñ nee dañuy yor darajaay martyr mooy yawmal qiyaam ak yooyu mais fii ci àddina ku faatoo ci lalam ñaanoon yàlla ne da ngay nekk sahid kenn du ne anoo ah nag kenn du kenn ko sang parce que shuhada yi doon noonu mooy ca darajaay sahid manazil shuhada waaye dañuy jëfalanteeg ñoom jëfalanteeg ñi nga xamante ne nii du ñu ay martyr comme niñ leen di sange waajal leen yooyu yëpp la de def insha allahu taala kon nag fii la ñuy yem tey kon hadis bi wax nañ la ñeneen ñoo xam ne solo nañ ko à part al imaamu muslim te hadis bi dina ñëwaat insha allah ci hadis